ah <laughs> <laughs> yaa ngi koy fàttala ko fay dafa am solo de Abu Nawas li mu waxoon <laughs> ya rabbi in azumat dunubi kasratan fa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu bon ay sama borom bu dee ne samay bàkkaar yi de daal dinañuy bari màgg ndax bari waay fa laqad dëgg dëgg alimtu xam naa ne bi anna afwaka kene sa njéggal moom gi ngay njéggale a'zamu moo gën a màgg samay bàkkaar kon nag wa lallahu yu borom bi wallahi afrahu moo gën a kontaan bi tawbati abdihi ci tuubug jaamam bi waaw waaw yow mi nga xam ne yow dee wala dese woon ñàkkoon nga yaakaar di xaar musiba dal la toskare dal la waaw waaw amatoo kenn koo yaakaar waaw nga xay yow yaakaar de toute façon fii moom c'est la mort quoi waaw am ku la ci muccal waaw waa joo xam ne dañ koo teg ne ko dañ koy peine de mort ba teg ko fi ñuy guillotiner ki nga xam ne fa lañuy dugal bopp yi rek wàcce weñ gi gu ñaw gi rek mu kutt bopp bi allahu akbar def nañ ko loolu lépp ba dugal bopp bi ñépp taxaw di xool waaw ba ñu dóor pistolet ca kaw tël ngir léegi nag bu ko gaa yi war a kii rek déggee rek bàyyi affaire bi wàcce affaire bi bés bouton bi rek waa ji wàcc bopp bi dali na muy xaar loolu ñu tigre tël mu ngi xaar ak deewam gis nga seconde yooyu ak a metti waaw mu jekki rek toog gi xaar seconde yi jàll dara ñëwut dara ñëwut dara ñëwut dara ñëwut dara ñëwut mu ngi xaar weñ gi ñëw kuttu bopp bi waaw dara ñëwut waaw ñu jekki rek dégg ko ne bàyyi leen ko mu xool muy buur bi wala muy ka jiite waaw kooku xoolal kontante gi nii am hmm? kooku jàppoon na ne deena ba ñëpp même mbooloo mi jàppoon nañ ne deena à la dernière seconde le buur bi gis lu lu wute bañ dee tël sax affaire bi dem bay kii rek ci la joxoon daja joxoñ waa ji ne ko arrêté ndax waa ji balaa def dara day xool tribune bi xool buur bi buur bi ne ko arrêté waa ji nag yëgul ne buur bi nee na ko arrêté muy xaar seconde yi stade bi ñëpp ne tekk ne selaw mbooloo mi ne selaw di xaar waaw lu tax waa ji wàccewul mbir yi rek ñu wax ci kaw ne buur bi nee nañ ko bàyyi waa ji dégg ko xoolal kontaan gi muy am ak ay mbokkam yi nga xam ne tokkoon nañu faatu ko waa ji léegi kay ñu ngi doon xool fan lañ ko war a denc ak gàcce gi nay sànn seen mbokk mi ñu rey en public ndax li mu def gis nga kooku ni muy bëggee borom bi ne maa gën bëgg kooku waaw ku mel noonu koo xam ne moom mooy dee la doon xaar waaw ki nekk ci àll bi réeral la nga xam ne mooy war waayam te manula dox te ñàkk na lépp amul lum lekk amul lum naan ndax ca kaw war waay wala ko tegoon te naax na saay na muy bëgge bu ko gisaatee borom bee gën a bëgg jaam waaw waaw moo tax borom bi inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin borom bi dafa sopp ñuy delluwaa kon yi ci moom dafa fa sopp ñi nga xamante ne nii dañuy lablu di sellalu ci ndoxum alquran ak sunna waaw allahu akbar kon nag loolu mooy xadiis bi eh, euh, tey daa am lu ñu fàtte fay de xanaa doon seetlu woo ko mooy ne <laughs> defuñu taxriij bi de te moom lañ doon njëkke kon ñu ne la bismillah en tout cas pare nañ ci léegi ci xadiis bi loolu doy na ci liñ ci waxoon baax na hadis bi lu mel nii wër na ñëwaat ca kanam ak kanam a mujj waaw am na ca kanam ak yooy hadis yooyee foofu nag dinañ ci ñëw ci beneen côté insha allahu taala nga xamante ne nii eh, kii de eh, yonent bi alayhi salaatu salaam ci la doon wax naan bu ma jaam bi tuddee ne borom bi dana bu ma tuddee ci eh, fu mu ma tudd dinaa ko tudd Euh, indi fa man waaw bu ma tuddee fa mu nekk man dinaa ko tudd fi ma nekk moo tuddee ci du riwaay boobu la imaamu Nawawi indi mooy lii nii may wax moo tuddee ci mbooloo moo xamante ne nii ci mbooloo dinaa ko tudd ci mbooloo mu ko gën mu gën ni ma tudd loolu bu ñëwee fo insha allah dinañ xool ci côté boobu waaye côté bii indiwu ko léegi daal li am solo mooy kon nañu ñëw ci kon hadis bi euh, muy euh, taxriju hadis bi parce que loolu jotuñu ko woon a ñu ne la kon dane muttafaqun alayhi al imamu alhafidu al buxaariyu waaye naka noonu al imamu euh, muslim imam muslim ak al imamu non imam muslim daal nañ koy solo léegi laaj mi mooy est ñoom dong ko solo tay lii lañ waroon moom la ñuy mujje ah? rahmatullahi alayhima dañ naan la déedéet ñoom daal dekk daal duñ koy solo seen sëriñ daal imaamu Ahmad wa ibnu Muhammad daal na koy solo na ko noon al imaamu Tirmidhi ak al imaamu ibnu Maaja rahmatullahi ala al jamii al imaamu Buxaari di ci indi ci riwaayu bari e, fii nii imaamul Nawawi indiwul kaddu yim indi kaddu imaamu Muslim la imaamul Buxaari rahimahullah ci ñetti bërëb la ko indi li ma la doon wax sànq naan la kàddu yooyu imaamul Buxaari indiw ko fii moo tax taxawuñu ci côté boobu ñetti bërëb la ko indi xoola kitaabu tawxiid ca la ko njëkk indi hadith soixante quatorze zéro cinq sept mille quatre cent cinq mu ne baabu qawlillahi taala wa yuhaddirukum allahu nafsahu mu ne haddathana Amr ibn Hafs al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana nettale nañu Umar ibn Hafs suñu sëriñ di Umar ibn Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Mu'awiya an-Nakha'i al-Kufi rahimahullahu ta'ala Abu Hafs qala haddathana abi mu nekk ñu nettale mooy abi Umar ibn Hafs kon Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Mu'awiya Abu Umar an-Nakha'i al-Kufi al-Qadi Jijlawan qala mu ne haddathana al-A'mash mu ne ke ñu nettali mooy al-A'mash de Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawlaahum Abu Muhammad al-Kuufi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne sami'tu Abaa Saalih mu ne dégg naa Abu Saalih di Zakwaan Abu Saalih as-Sammaan az-Zayyaat al-Madani import export al-Madani al-Ghatafani mawlaahum al-Madani rahimahullahu ta'aala an Abi Hurayra mu jële Seydina Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqulu Allahu ta'aala ana inda danni abdi bi wa ana maahu in dakarani wa in dakarani fi nafsi dakartuhu fi nafsi wa in dakarani fi mala'in dakartuhu fi mala'in xayrin minhum wa in taqarraba ilayya bishibrin taqarrabtu ilayhi dira'an wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi baa'an wa in ataani yamshi ataytuhu harwan lahu voilà lii laa la ne côté bii imaamul euh, Nawawi indiwul version bi waaw mooy wa ana ma'ahu in zakarani fa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi wax nañ loolu nañ bàyyi ba côté nag ba téere bay jeexee fa lay indi loo xam ne euh, lay wax nii hmm? côté bu mel nii mais du sax terme yi dëgg-dëgg am na côté buñ fàtte ana inda dhanni abdi bi sànk waxuñu ko waaw wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni loolu waxuñu ko de waaw dinañ ci ñëwaat kon insha allahu taala léegi kon noonu la ko imaamul Bukhari rahimahullah indi yeneen yëpp da koo da koo tënk ci kitaabu tawhid ba léegi mais ci baabu qawlillahi taala yuriduna an yubaddilu kalam allah moobu foofu sayna Abu Hurayra la ko jële foofu dana rek qaala ah, allahu ah, ana inda dhanni abdi bi voilà dana yonent way sa saam nee na anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala qaala qaala allah ana inda zanni abdi bi léegi mu tegaat ci hadis soixante quinze trente sept ba léegi ci kitaabu tawhid baabu zikri nabi sallallahu alayhi wa sallam wa riwayati an rabbi foofule sayyidina abu hurayra mu ne rubbama dhakara an-nabiyya hmm, sallallahu alayhi wa sallam qaala idha taqarraba al-'abdu minni shibran taqarrabtu eh, minhu dhira'an wa idha taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu baa'an aw bu'an Ah, ainsi de noonu la ko indi kantaar imaam muslim moom moo indi li nga xam ne moom la imaamu Nawawi indi fii waaw moom da ko indi tamit indi na ko ci ay bërëb yoo xamante ni dafa dajale yëpp nag hadis vingt six soixante quinze deux mille six cent soixante quinze dafa dajale cinq hadis la ci dajale cinq hadis seen version wu hadis bi bokk ah, euh, cinq version wu hadis bi ah, mooy ki kitaabu tawba hmm? baabun fil haddi ala tawba wal farahi biha mu ne haddathani Suwayd ibn Sa'id mu ne haddathani nettalan al imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala Suwayd ibn Sa'id di Suwayd ibn Sa'id ibn Sahl ibn Shahriyar al-Harawi al-Amdari Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala moom dong moo ma nettali haddathani man dong la ko nettali qaala mu ne haddathana Hafs ibn Maysara mu ne ki ñu nettali mooy Hafs ibn Maysara al-Uqayli Abu Umar al-Asqalani as-San'ani rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathani mu ne nettali na Zayd ibn Aslam di Zayd ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi mawlahum rahimahullah an abi salih min abu salih gis nañ ko sànq az-Zayyat abu hmm, Zakwan az-Zayyat as-Samman muy import export an abi Hurayrata borom import export léegi fay bu ñu waxee loolu xam nga ko waaw Medina doon jóge di yóbbu Irak ay diwa ki beurre ak yooyu an abi Hurayrata jële ci sëriñam abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala qala Allahu azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni wallahi lallahu afrahu bi tawbati abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil fala wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi baa'an wa idha aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uharwil gis nga aqbaltu ilayhi uharwil lii moom la ko imaamu an al-Hafiz Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala ñii nii la ko andi léegi nag mu des liñ la doon wax sànq ah, mooy côté bi nga xam ne waxuñu ana inda dhanni bi waaw mooy loolu man maa nga fa sama njortal jaam tollu ci man waaw mooy borom bi am na jaam bi njort nga am ci moom moom la lay moom lay dawaleeg yow bu nee ne daal yow borom bi danga am njortu yaakaar am ci moom yaakaar lu baax kese waaw lool te lii day wane ne nootal jaanibu raja waaw côté waxoon nañ la nit ki day boole li nga xam ne mooy fi yaakaar ak ragal waaye nag bi muy gën a yëkkati kaw mooy yaakaar waaw kon nag mu ngi noonu le moo tax al imaam al xaafiz eh, al imaam Ibn Abi Jamra ah rahimahullahu taala hmm? mu ne lii nii nga xamante ne nii moom la eh, borom bi di wax ni hmm? mooy lan ah al imaam Ibn Abi Jamra rahimahullah wala balaa moom balaa moom. al imaam al qurtubi rahimahullah dane maanaaw zann abdi bi mooy bu dee zannul ijaabati inda ad-du'aa wa zannil qabuuli inda at-tawba wa zannil maghfirati inda al-istighfaar wa zannil mujaazaat inda fi'lil ibaada bi shuruutihaa wa tamassukan bi saadiqi wa'dihi waaw mooy zann abdi bi mu ne mooy njort gi muy am que ne bu defee buy ñaan ah boroom bi may ko la muy ñaan waaye bu jëfee jëf. am njortu gu rafet ne borom bi dina ko nangul dina ko nangul ak tuubam waaye it di njort di am yaakaar di am yaakaar di am li nga xamante ne mooy njortu ko ne ah borom bi de dina ma jéggal bu ma ko janane njéggal waaw bu ma defee jaamu yàlla mi ci charte yaag nam ma ko waxe ma am yaqin ke ne ah mooy lam ma dig di moo ko def moo tax yonente bi alayhi salaam mu ne lool li koy dëgëral yonente bi alayhi salaatu salaam wax ne ud'u Allah wa antum muqinuuna bil ijaaba dee leen ñaan seen boroom ngeen am yaqin te ne da leen di may li ngeen di ñaan waaw moo tax mu ne looloo tax nit ki war di góorgóorlu yul di dayog coonoom waaw ci di taxaw li nga xamante ne moom la ko boroom bi digloon mu ciy def lu mu man waaw tey am seer eh, lu niroog lu ak yaqin ke borom bi dina ko nangul te dina ko jéggal ay bàkkaaram ndax loolu la ci digge te borom bi laa yaxliful laa yax laa la la la laa yuxliful mi'ad mooy li mu digge du ko nekk koo xamante ne da koy wute waaw léegi nag mu ne nag waaye bu dee daa fas jàpp que ne borom bi moom de toute façon du ko nangul dara waaw waaw loolu nag mu ne loolu <laughs> waaw te tamit jaamu yàlla gii may def moom ñaan yàlla gii may def jéggal gii moom de toute moom jaruñu dara mu ne loolu nag huwa al ya'su min rahmatillah wa huwa min al kaba'ir foogu mooy désespéré wu ci yërmande yàlla te loolu ci kaba'ir yi la bokk waaw waaw <laughs> waaw ci yu mag yi waaw mu ne waman maatan la zalika wukila ila ma zanna ku deewe nii moom dañ lay bàyyeeg la nga xam ne moom nga jort sa borom jaartu gu ñaaw googu waaw moo tax mu ne comme ni nga xam ne noonu la feeñe ci yenn yoonu xadis bii borom bi dana in ana inda abdi bii falyazunna bi ma sha abdi ma sha maa nga fa sama njortal jaam ca moom rek la mu njort ci man laay wéyal ci moom waaw boo jàppee ne yàlla moom lu baax kese la lay defal nga gëm ko tey topp kemtalaay kàttam digalam yi tey sori tereem yi jàpp ne lii lépp dina ma ko nangul borom bi ne ma defal la loolee waaye boo jàppee ne bax borom bi du ma defal dara de toute façon moo tax it bon jon du ma ko jaamu noonu ah lu mu lay defalee du la defal dara mu ne kon nag moo tax foofee mu ne fal yazunna bii maa nga fa njortal sama jaam léegi nag na ma na ma na njortu ci man abdi sama jaam masha lu ko soob waaw waaw Allahu akbar mu ne wa amma zannul maghfira ma al israr fa dhalika mahdul jahli wal ghurra waaw oh, ah. mu ne kanta ah. kanta nag bi njortu ne wala ban daal sawaay borom bi dina ma jéggal mais à chaque fois nga yëga di nekk ci sa bàkkaar di continuer te saa nga am ci remords comme ni ñu waxoon ki nga xam ne day def bàkkaar aznaba zanbi abdan fa alima anna lahu abdan ya'khudhu bi zanbi wa yaghfiru zanb bokk la kooku moom amul état d'âme boobu amul esprit boobu waaw ndax bu dee kooku moom ku am noonu comme niñ ko waxe woon di def bàkkaar di ci bàyyi xel sa boroom saaboo boo dellu ci moom ak xol bu sell même bu dee da nga ciy tombé waat soixante-dix fois kooku bokkul ki nga xam ne dafa persister mais ki nga xam ne dafa wéy ci bàkkaar mooy day def lu ko neex ah, waaye ah, saa yi waaw mais nag ñu ñu jéggalu waaye naa jéggalu ah mais continue mooy affaire bi amul benn sincérité wa kunu ma sadiqin ko bokku ci dëgguwul ci mbir mi ah laan rek naa ko def nii ah sama yoon na wu ah mais di continuer ci bàkkaar yi ne te tay ko te lu fexe def dara wala am sax lu mu ko metti mu ne loolu mooy dëgg-dëggu réer ak ak waru waaw waaw kon nag mu ngi noonu le <laughs> mu ne loolu nag dalay yóbbu ci mazhabu murji ay waaw nga xam ne ñoom dañ naan gëm yàlla kese am solo ah boo gëmee yàlla moom de toute façon après loo def nii bon grawul ah borom bi moom day jéggal rek ah ah yow bàkkaar gi non yow yow borom bi dépassé na nekk fi di ñu ko jàppe quoi ah <laughs> waaw kon nag mu <laughs> loolu moom mooy waxi murji yi nga xam ne xamuñu li ñuy wax quoi waaw waaw waaw wa annahu ma'ahu haythu yadhkuruni léegi boroom bi ne euh, moom mooy nekk ak jaam bi haythu yadhkuruni fu mu ma mën tudd voilà fu mu tudd rek borom bee ngeeg yow ah imaam imaam ibn abi jamra ne nag lii nii wute naag maa yëg yi wute naag beneen maa yëg yi waaw mooy maa ngi ànd ak moom ci ànd gu spécial gu jagoo la comme la mu waxoon naa Muusa alayhi salaam loolu ni nga koy defale selon ku nekk sa martaba nag ma gi noonu la noonu la ko boroom bi di proportionnel ak yow bam naan Seyna Muusa ak Seyna Haarun dem leen ci Firawna innani ma'akuma asma'u wa ara dëgg dëgg maa ngi ànd ak yéen di dégg te di leen gis waaw mooy di leen jàppandal ci lépp leen ba ngeen mën a taxaw ci kanamu kàccoor bu mag biñ dul gisoon ci jotaay bii weesu di Firawna te ci seen sama ximaaya ngeen di nekk sama kaaraange waaw te lépp lu ngeen fa wax maa leen koy dott di leen jàppale ci biir ak ci biti waaw waaw mu ne nag gis nga maa yëg yii nii mu wax fii nag bokk la bim naan maa yakunu min najwa salaasa illaa huwa rabi'uhum bi borom bi naan amul kenn ñoo xam ne dañuy déeyante ñetti nit lu dul ne borom bi mooy nekk seen ñenteel waaw damuy wax ca ba may wax naan illaa huwa maakum aynama kaanu mu ne loolu bokkul ak lii de boobu bii wa ko gine jàpp goo fuuf wa ana maahu in zakarani ndax boobu borom bi da ne ku mu man doon ci nit ñi boobu bi day wane ne nit foo man di nekk ak koo man di wéetal koo man di wéetal sa bopp ak nit di déeyante di wikloo borom bi moom teewe na la ngeen di wax dara ump ko ci loolu ku gëm ku ñàkk gëm a ci yam loolu lay wax maa yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum waaw walaa xamsatin illa huwa sadisuhum ba nu mu jeexe waaw amul lu ëpp lool amul lu ko gën a niiwe lu dul ne mu ngi ànd ak ñoom fu ngeen mën a nekk mooy mënu ngeen a génn ci saytu yàlla xam-xamu yàlla ak li nga xamante ne mooy mënu ngeen cee génn surveillance am man da ne waaye bii mu ne wa ana ma'ahu in zakarani man dama ànd ak jaam bi fu mu tudde bokkul ak bële bii moo gën a jagoo waaw moo tax imaam ibn abi jamra mu ne maanaawam comme ni ko imaam al bi muy sharah hadis bi mu ne imaam ibn abi jamra rahimahullah faxlu diini <laughs> kuyu diinee ngoog rahimahullah wa radiya an mu ne maa maanaam al-Andalusi man maa ngi ànd moom hasba ma qasada min zikrihi lii selon rek la mu jublu ba muy tudd lu waaw mu ne te après duddu gi nag mën na nekk bi lisaani faqat làmmeñ kese aw bil qalbi faqat wala xol kese aw bihima wala ñaar yëpp aw bimtisaalil amri wajtinaabin nahyi waaye di topp ndigalu yàlla yi di ko làmboo tey sori tereem yi loolu it façon tudd yàlla ndax ba nga koy def yàllaa tax ngay def lu xaram lii nga xam ne mën naa koo def de ma ba ko mooy tudd yàlla fàtte la ko sama borom moo tax ma ba ko xam ne lii gënu ko bëggu ko waaye lu baax lii làmboo di ko def fàttale ko sama borom te xam ne moo ko digal ngir bëgg am ngërëma ma tax waaw kon nag mu ngi noonu le allahu akbar ah mu ngi noonee ah mu ne nag euh, bon am na yeneen lum ci wax am na yeneen lum ci wax kon daal boroom bi tabaaraka wa jaam bi euh, wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni muy àndandoo gu gu garaaw goo xam ne dëgg-dëgg sax nit ñi dañu koo xamul c'est ça la mooy maye googu di yàlla di ànd ak nit ki man na am na luñ ci mën a mooy réellement am luñ ci mën a dégg mooy comme yi nga xamante ne nii borom bi du deñ nekk goog muy nekk ak jaam bi ci naka ci di ko jàppandal di ko protéger di ko aar waaye di ko sotti li nga xamante ne mooy ay waaye mooy xéewalam waaye à vrai dire vrai dire maaya googu dafa ump xolu nit xalu xelu nit ñi Allahu akbar dafa ump xelu nit ñi naka la borom bi di di di nekkee jàmba waaw dëgg dëgg réellement loolu moom ump na xelu nit ñi waaw Allahu akbar te tamit fii yëpp fi ñu jógee tokkul ne yàlla daa am bërëb boo xam ne léegi yow boo nee ci ci ci fee mu dem fa boo nee fee mu nekk fa kee nekk fee mu nekk fa mu nekk fee mu nekk fa déedéet du loolu loolu moom mooy nekk fa comme jëmm joo xam ne daa jóge fii ñëw nekk ak yow déedéet waaw léegi yow boo ko tuddul moom mu dem déedéet <laughs> loolu moom du loolu moom kon nag mu ngi noonu ah kon daal jaam bi moo tax xadiis euh, ba doon wax ana jaliisu man zakarani man maay toogaale képp koo xam ne moo ma tudd waaw ki may tudd na xam ne borom bi tabaaraka wa taala ci xadratu rahmaan la nekk waaw mooy borom bi ci présence mooy xadaraak borom bi tabaaraka wa taala dafa laaj ay teggin waaw moo tax nit ki buy tudd borom bi mu war a bàyyi teggi na waaw xam ne ah ki muy tudd de loolu la wax ana su man zakarani man maay toogaale ki nga xam ne mooy moo may tudd mooy day jege moom te gis nga ni mu ko moo tax taqarraba bi muy wax wa wa in taqarraba ilayya yooyee mooy comme noonu waaw da koy dottil moo koy wéttali waaw <laughs> moo koy wéttali ci lépp waaw moo xam buy bu buy nelaw moo xam buy yeewu léeg-léeg sax bu feeñal ci moom li nga xamante ne nii mooy ay aada yoo xamante ne xarqu aada waaw yoo xamante ne nii euh, naturellement gars yi duñ ko doonu doon demee noonu mooy wuññil ko ay xeetu xam-xam ak ay géej yoo xamante ne nii mooy dootul am sikki ci mbir mi ilmul laduni mu may ko xam boo xamante ne nii ci zikar gi la jóge ndax zikar gu ne day am ay waame yu muy wàcc Allahu akbar hein di ko wàcceel jaam boobale waaw nga xamante ne borom bi da koy sottil ay mbir rek amatul fu mu yem waaw lépp loo xam ne moom la soxla boroom bi daf koy sotti lu néew mu man koo yaatal baril ko waaw lu nekk fu nekk nag boroom bi yombal ko ko kon nag mu ngi noonu le waaw ndax moom moo nekk ak boromam boromam nekk ak moom waaw man kaana lillah kaana allahu la képp koo xam ne dangay nekk di def ngir yàlla kese boroom bi tabaraka wa mi dara warul mooy jël say mbir wa ufawwidu amri ila boo ko bàyyee rek borom bi tabaaraka wa taala moo lay yoral de lépp si lépp yow bul am dara looy tiit waaw wallah moom mooy ki nga xamante ne nii moo moo liñ naan moo lay resal say affaire waaw amatul looy tiit ndax moom nga nekkal waaw moo tax koo kële hmm? eh, mooy jaamu bi yàlla bi mooy jaamu yàlla dëgg-dëgg kiy nekk ak borom bi boroom bee koy soutenir moom kese la gis moom lay tudd waaw saa bu ko tuddee rek am na tudd gu nekk am na leer yu muy sotti tudd lu nekk du neen day jóge ci ay ay ay ay ay étape jëm ci étape la tarkabunna tabaqan an tabaq Allahu akbar waaw il fuglu borom bee koy yoral lépp ndax moom mooy ki nga xam ni mooy tudd boroom bi te boroom bi nee na wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni maa ngi moom fu mu ma mën a tudd ak xiina ak jamono jumba tudd rek mooy borom bi day day day waaw na sell rek na borom bi tax ndax nee woon na nag mooy bu dee ngista la tax bu boobaa nag mooy yow borom bi taxul te waxoon na ana aghna ani shuraka'i min ash-shirk maa gën na sori ñi nga xamante ne ñooy yiñ may bokkaaleel ci bokkaale man amila amalan képp koo xamante ne nii daal di dinay jëfug jëf ba pare nekk koo xamante ne nii daa daa daa jëfu jëf boo xamante ne nii eh, dañoo ciy bokkaale keneen ah kooku nag dinaa ko bàyyeek la nga xamante ne nii alhamdulillah moo moo moo mooy mooy loolee mooy lam ma bokkaaleel kon nag sellalal sa xol waaw ndax waxoon nañ la borom bi li ko li mu xaje mooy xolu jaamam bi nga xam ne mooy du yàlla